bismillahi rrahmani rrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man wala amma baadu fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati ali imran alayhim assalaatu wassalaam baada acuudu billahi min alshaytaani rrajim inna diina inda allahi lislaam wa ma xtalafa alladiina uutul kitaaba illaa min ba'di maa jaa'ahumul ilmu baghyan baynahum wa man yakfur bi aayaati llahi fa inna allaha sariicul xisaab suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii ci suuratu aali imraan ci laayaab bi nga xam ne mooy fukk bi ak juróom-ñeent mu ne inna diina dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy diine ji yàlla reconnaître mooy li nga xamante ne soobu win tëralin mode doxalin wi ak dundin wi nga xamante nii inda moom ba fa borom bi tabaraka wa taala bi nga xam ne moom la reconnaître te moom la nangu te ku ci ne moom lay nangul ku ci newul nag yow faalewu la mu ne loolu de mooy al mooy li nga xam ne ak wommatu la mooy la soumission total à allah tabaraka wa taala loolu la mooy l'islaam moo tax li ñu lay wax ne la religion amul ñu naan religion juive religion chrétienne religion musulmane loolu wax ju yàqu la déedéet benn diine kese am benn soobuwin benn dundin te moom la borom bi tabaraka wa moom la ma sa yónni ñi nga xamante ne nii ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonee la koy leerale ci ay suuraat yu alquran mu ne wa maxtalafa lool nag mooy al islaam nga xam ne benn la lool moo tax ki nga xamante ne nii muy seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam ak nga xamante ne mooy doom jaam muy seydina ki nga xam ne ismail alayhim assalaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii moom lañuy tabax kaaba ga almusharrafa ñu ne woon rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim comme nim ñëwee ci suuratul baqara laayaab téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom ñeen ak ñett mu ne rabbana keroog bi nga xam ne ci la ñu yëkkati alqawaacida min al bayti wa ismail mooy boobu bañ ko yëkkatee ginnaaw gi ñu ñaan ne rabbana i e yow suñu boroom moom rabbi na naa yal nag ñu def ñun ñaar muslimay ni ñaar ñoo xam ne dañuy wommatu ci yow mooy ak dundin la ni nga xam ne suñu dundin lépp suñu nekk yépp muy la soumission totaal ci yow daal di daal di ñoo xam dañuy jébbalu ngir yow daal di toroxlu wàcc suñu bopp nekk ñoo xam ne dañuy wommatu ñun ñaar laka kon mu ngi noon wa min zurriyatina ak li nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñooy suñu suñu descendance suñu sët yi suñu doom yeeg ñooñoo ummatam muslima ñu nekk xeet woo xam ne day wommatu rek laka ñell yow borom di tabaraka wa taala taloo lële moom loolu wax joo moom la ki nga xam xamante ne nii moom la seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam noonu waaye mu ko ñaane mook seydina ismail ba muy génn àddina noonu la ko dénkaane ay doomam waaye it naka noon sët ba di seydina yaqub noonee la ko dénkaane nit ñi de kon nag mu ngi noonu le léegi nag mu ne mooy moom la doon wax ci suuratul baqara ba léegi bi mu naan mooy ci ginnaaw ñaan bi ñu gis léegi bi mu ñaanee ba mu àgg mu ne wa wassa biha ibrahim mooy ci lii mooy nekk koo xamante ne dañuy wommatu ngir borom bi tabaraka wa muy dundin wii di li nga xamante ne mooy lislaam gi wommatu gi loolu la de ba ci kaw dane woon id qaala rabbuhu id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin mu ne yonente bi alayhi salaatu wassalaam fàttalekul keroog bi nga xamante ne nii boroomam moom seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam ci la ko wax aslim wommatul jébbalul wommatal sa lépp ngir sa boroom qaala mu ne ko aslamtu hey yow saa borom man de daal dinaa jébbalu daal dinaay wommatu li rabbil alamin ngir borom bindee fi mu ne nag gis nga kàddu googu di lislaam googee nga xam ne moom la fi yàlla masa teg mu ne wa wassa biha ibrahimu bani keroog bi moom la dénk ay doomam moom alayhi salaatu wassalaam muy seydina al xalil mu daal di koy dénk ay doomam waaye wa yaqubu waaye naka ni mu ko dénkaane seydina ibrahim dénk ko ay doomam muy ñoom ñoom Seydina Ismaïl ak ñoom Seydina Ishaq ak yeneen doomam yi naka noonu la Seydina Yaqubu daal di koy dénk di sët bi dénk ko ay sëtam ay doomam ay doomam ne leen yaa bani ya eh, yéen samay doom keroog bi muy waaji naat dina mu dajale leen laaj leen ne leen yaa bani ya eh, yéen samay doom inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala istafa lakum diin daal dina leen tànnal li nga xam ne soobuwaay dundin bi nga xamante ne nii mooy bu baax bi voilà fala na kon nag bu ngeen faatu ngal la waaye bu leen faatu illaa wudul wa antum yéen ngeen nekk ñoo xamante ne nii muslimuuna da ngeen di nekk la ay jullit lool du muslim du lool lañ naan la al les musulmans kon ba léegi liy wane ne mooy naan ay religion loolu taxawul fenn ndax ñoom ñii ñépp ci lañ newoon loogu nag moom la bota moom la borom bi tamit doon laa doon leeralaat rek ci laay bi nga xamante ne moo ci tegu dim naan gaa yi waay am kuntum shuhada ndax da a fekke il hadara yaquba bi nga xam ne ci la teewu seydina yaqub al mawtu faatoom bi nga xam ne ci la faatoom muy waaj a faatu id qaala li banihi keroog bi muy wax doomam yi walla di leen dénk ci dénkaaneem yu mujj bi mu leen dénk mooy lii ma ta'buduna min ba'di da leen a laaj anal kan ngeen di jaamu sama ginnaaw man xaalu ñu ko ko na'budu ñun de dañuy jaamu te lii responsabilité la de gis nga li tax yonent yii Seydina Ibrahim alayhi salaam dénk ko ay doomam Seydina Yaqub te ku buñ la waxee ay doomam yooyu ñoom itam dañ koo dénk seeni doom Seydina Ismaïl loolu la doon taxawal biir Makka Seydina Ishaq noonu la ko passé dénk ko Seydina Yaqub ba moom tamit buy génn àddina dajale doom yi daal di leen wax lii alayhimu salaatu wassalaam ne leen kan ngeen di jaamu yéen sama gannaaw man Yaqub qaalu ñu ne ko alayhimu salaatu wassalaam na'budu ñun de dañuy jaamu dong ilaahaka sa yàlla bi nga xam ne moom ngay jaamu wa ilaaha abaik te di sa yàllaay bàyyi ak sa maam yi ibrahima muy seydinaa ibrahim nii sa maam wa ismaila ak suñu sa beneen bàyyi yow Yaqub muy ndax frère magu papam la muy ya wa ak ismail kam doon jaamu wa ishaqa ak seydinaa ishaq mi la jur yow bàyyi Yaqub ñooñu yàlla ñañ doon jaamu moom la ñuy jaamu ilaha wahida benn yàlla kottu dong wa nahnu lahu muslimun te ñun nag moom la ñuy ah moom ñoom moom la ñuy wommootul kon nag mu ngi noonu moo lii nekkul ne la liñ la wax sànk kon inna diina bu boroom bi ne inna diina inda allahi lislaam moo kon waay waay waay ndax lool leerul kon nag affaire baa ngi noonu waaye na ko noonee la seydinaa ki nga xamante ne nii moom la Seydina ya euh, Sulaymaan it loolu la waxoon Balqiis voilà keroog bi nga xam ne te lool gisoon nañ ko bi nga xamante ne nii moom la doon wax see kii Balqiis bi nga xamante ne nii ci la ko woolu ne ko na ñëw walla waxtu nii te na ngeen ma dikkal muslimiina nekk ngeen ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di woo da ngeen di wommatu moo taxoon mu ne woon moom seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala yaa ayyuhal mala ayyukum yatiini bi arshiha qabla an yatuni muslimin ee yéen mbooloo mi comme niñ ko gisoon ci suuratu namli ba comme niñ la ko waxee mooy ne mu ne yéen ñi nga xamante ne yéen ay mbooloo mi keroog bi nga xam ne ci la yónni Muusaa njubu wala Muusaa njubu di hudhud ba mu dem ba mu xam ne léegi Balqiis a ngi ñëw reenu buurub Saba léegi mu ne yéen mbooloo mi yéen laay waxal ayyukum ana kan ci yéen yaati nii moo may dikkal bi arshiha indil ma la nga xam ne mooy turonam ba siège ba nga xamante ne nii ngàngunaayam ba moom moom buur bu jigéen boobale qabla an yaatuni muslimin laata ñu may dikkal nekk ñoo xamante ne nii dañuy wommatu nekk ñoo xam ne dañuy gëm te loolee moom noonu mu ko waxoon moom Seydina Sulaymaan wa wassalaam noonee la ngi moo taxoon kii di wax mu ne woon moo tax it Balqis ba mu ñëwee da moom nekk na ñoo xam ne moom dugg na ci li nga xamante ne nii voilà nekk na jullit moo tax mu ne moom la doon wax ne qaalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin mu ne mu ne rabbi mu ne kon mu ngi noonu kon nag mu ne waaw balaa boobu sax waxoon na fa lamma jaat qiila ahakada arshuk qaalat kaannahu hu wa utiina al min qabliha wa kunna muslimin naan falamma jaat bi Balqis ñëwee ba gis tróonam bi ñu daal di koy indi Seydina Sulaymaan alayhi salaam ne ko moo ndax lii sa du sa ngàngu naa gi sa trône ba mu ne ah niroo moom de mu ne te joxoon nañ ñu xam-xam di lu ko jiitu te nekkoon nañ ñoo xam ne dañoo wommatu ci la Balqis nag wax ne moom dafa nekkoon koo xam ne dafa réeroon wa aslamtu te jébbalu naa nekk naa julit maa Sulaymaana ànd ak Seydina Sulaymaan mi lillaahi wommatu lillaahi ñeel alamin di boroomi mbindeef yi kon nag mu ngi noonu le kon nag lii lépp lan lay wane kene kon mu ngi noonu lool la de kon nag mu ngi noonu le noonu tamit la seydina isa ibn maryam alayhi salaatu wassalaam noonee la ko waxe woon comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise rek bu yàggul ci suuratul maa'ida voilà di suuratul maa'ida bi rek gisoon nañ li nga xamante ne nii moom la waxoon moom seydina isa mu ñu boroom ne wa id awhaytu ilal hawaariyiin an aaminu bi wa bi rasuuli qaalu amanna washhad bi annana muslimun gaa yi naan chrétiens yi chrétiens yi du ñuy jullit ay jullit lañu mooy muslim voilà ñépp ay muslimun lañu mu ne way mooy ñi ngi ñi ci jaar yoon waxuma ñi fi nekk ay papier façon yooyu moom taxul ñuy wax walaa mu ne wa id fattalekul aw xaytu man laa daa wax yu man borom di tabaraka wa taala ilal xawaariyiina daal di dee ñi nga xamante ne ñooy ñu weex tàll ci dimbali seydina isa alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum ne leen an aminu déy leen ne na ngeen gëm bii man sama man borom man sama borom wa bi rasuul yi te ngeen dëggal sama ndaw bi ma leen booleel muy seydinaa Isaa mi alayhi salaam xaalu xawaari yu ne yi ne lan aman naa ñun de gëm nañ washhad ta borom bi de seedeel bi an na naa ne ñun de muslimuuna nekk nañ ñoo xam ne dañoo wommatu ngir yow nekk ay jullit moo kon est ce que kon lii leerul kon nag bu suñu borom ñee inna diina dëgg dëgg soobiwin inna diina dundin inna diina li nga xam ne mooy tëralin li nga xam ne moom la borom bi nangu indallahi fa borom bi al islaamu mooy wommatu mooy li nga xam ne lislaam gi nga xam ne kon gis nañ yonent yi ñii lañ la ci limal am na ñeneen yoo xam ne ci lii lañ newoon de te loolu la Seydina Yuusufa tamit wax ca saaram ba ngir bañ a guddal walillahi alhamdu wal minna mu ne nag wa maxtalafa waaye nag wutewul alladina utul kitaab gaa yi nga xam ne ñoom lañ jox téere ci yahuud yi ak juif yi illaa lu dul wute wuñ woon de ñoom wute wuñ illaa lu dul min ba'di maa jaa'ahumul ilm bi leen xam-xam bu leer buy wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mii ngeen war a jaam moom ngeen war a topp tey jaamu yàlla moom dong léegi nag yam baxyam baynahum bi loolu kël leen ci la ñu bañ bi mu leen leeree que lañ leen doon wax mu feeñ nii ci lañ nekk ñoo xam ne ci la ñu weddi nekk loo xam ne mbeewte nag ci ñoom waman seen diggante waman yakfur bi aayaatillaa ku weddi waare yàlla yi nag allah dëgg-dëgg borom bi sariul xisaab moo gaaw a gàtte wallahu ta'ala